waaw akbar waaw hmm? ah. akbar léegi kon kon ñoom ñoo al imaam Abu Dawud na kon at-Tirmidhi an-Nasa'i ñoo solo al imaam al-Bukhari rahimahullah benn bërëb kese la ko al imaam al-Bukhari kitaabu as-salaa baabu kafaarati al-buzaaq fil masjid mu ne haddathanaa Adam mu ne nekk suñu sëriñ bi Adam di Adam ibn Abi Iyaas Abdurrahman ñii ne eh, eh, eh, muy al-Asqalani Abul Hasan al-Marwazi at-Tamimi mawlaahu al-Baghdadi gane àddina 132 génn àddina 220 rahimahullahu ta'ala qala haddathana Shu'batu mu ne ki ñu nettali mooy Shu'batu Shu'batu ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam amirul mu'minin gane àddina entre quatre-vingt-deux ak quatre-vingt-sept ay wuute la génn àddina cent soixante rahimahullah qala haddathana Qatadatu mu ne ci nettal mooy Qatada di Qatada ibn Di'ama ibn Qatada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Harith ibn Sadus Abul Khattab as-Sadusi al-Basri gane àddina l'an soixante génn àddina cent dix-sept qala mu ne sami'tu Anas ibn Malik mu ne moom Qataada mu ne dégg naa Anas ibn Maalik di Anas ibn Maalik ibn Nadr ibn Damdam ibn Zayd ibn Haraam ibn Jundub ibn Aamir ibn Ghanm ibn Adiy ibn an-Najjaar al-Ansaari an-Najjaari Abu Hamza Dhul Udhunayni xaadimu Rasuulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam génn àddina la 90 am na yooyu wuute 11 12 côté 92 loolu ay wax la radiyallahu anhu ne woon liggéeykatu Yonent bi alayhi salaatu wa salaam qaala qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-buzaaqu fil masjidi xatii'a wa kafaratuha dafnuha noonu la ko al imamu indi foofu kanta al imamu abul husayni muslim ibnul hajjaji moom da leen dajale ñaar ñaari version daal di leen dajale moom al imamu abul husayn benn bi moom doob doon wax imam abu dawud at-taflu fil masjidi khati'a wa dafnuha kanta bu njëkk bi moom mu ne Euh, fi nga xamante ne nii mooy kitaabul masaajidi wa mawaadi'i salaa baabu nahyi anil busaaqi fil masjidi fi salaa wa ghayrihaa mu ne wa haddathanaa Yahyaa ibnu Yahyaa wa Qutaybatu ibnu Sa'iid mu ne nettana suñu ñaari sëriñ bi Yahyaa ibnu Yahyaa di Yahyaa ibnu Yahyaa ibnu Bakr ibnu Abdirrahmaan ibnu Yahyaa ibnu Hammaara at-Tamiimi Abuu Zakariyaa an-Naysaburiyu al-Khurasaniyu at-Tamimiyu al-Hanzaliyu mawlahum al-Minqari ñi ne Minqari la di Rayhanatu Naysabur gane àddina 142 génn àddina 226 mu ne wa Qutaybatu ibn Sa'id Qutaybatu ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani yu gane àddina 148 génn àddina 240 mu ne qaala Yahya sama sëriñ bu njëkk bi moom nii la ko wax dana axbarana moom dana xabaar nañu wa wa wa qaala Qutaybatu kanta ñaareel bi di Qutayba moom haddathana loolu la utilisé comme kaddu mooy nettali nañu Abu Awaanata muy al-Waddah ibn Abdillah al-Yashkuri Abu Awaana al-Wasiti al-Basri al-Hafiz al-Bazzaz al-Basri rahimahullahu ta'ala gane àddina 122 génn àddina 175 rahimahullah an Qatada gis nañ ko sax an Anas ibn Malik radiyallahu anhu annahu ma Qatada sayyidina Malik nekkul woon saxaaba daa bañoon yeneen saa mi jur sayyidina Anas ba génn dem Saam xal ko foofule voilà Qatada mi ñu ñëwoon rahima mi ñu waxul rahimahullah lañ boole sayyidina Anas ah, ne radiyallahu anhuma rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-buzaaqu fil masjidi xatiya wa kafaaratuhaa dafnuhaa voilà kon nii ko al imaamaani daal di indee léegi nag ñu xool e, li nga xam ne mooy xadiis bi nga xam ne mooy bu sayyidatuna Aysatu e, muy beneen bi nga xam ne moom lañ gis ne e, moom Seydina An-Nawawi rahimahullah mu ne wa an wa an Aishata léegi boobu lañaa gis loobu léegi boobu dane muttafaqun alayhi dane hadith sayyidatu Aisha boobu euh, euh, mooy mu ne euh, anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ra'a fi jidaari al-qiblati muxaatan aw buzaaqan aw nuxaama fa hakkahu muttafaqun alayhi hmm. voilà loolu léegi boobu dane muttafaqun alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom dongo wasalo ñu ne le déedéet al Malik ibn Anas en na ko kitaabu salaa an-nahyu busaaqi fil qibla na ko noon al Ahmad ak al Ibnu Maaja ñoom ñi ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo kaa kon al Malik bi yendi woon na ko léegi busaq xam nga dane ra'a fi muxaasan aw busaqan aw nuxaama al imam al baaji mu ne al busaqu maa yax min maa yaxruju min al fam busaq mooy liy génne ci gémmiñ wan nuxaamatu mooy ci gémmiñ gi nii rek ci biir boo boo boo boo boo dépassé bëñ rek li ci tegu foofu <laughs> mu ne wan nuxaamatu xaatane ko maa yaxruju min al xalq mooy la nga xam ne moom ca put ga la jóge waaw léegi wal muxaatu muxaat nag mu ne wal muxaatu ma yaxruju min al mooy li nga xam ne ñan ndaxit waaw mooy li nga xam ne mooy ñan ndaxit nag waaw waaw kon gis nga différence mooy bu saaq mooy rek liñ naan tufli lu génn ci gémmiñ ñoo nga tufli ko noonu kanta li nga xamante ne mooy nu xaama mooy xaaxtandeku moo tax wolof tudde ko xaaxtandeku xaax nga xam ne ca miir la koy génn <laughs> léegi kanta li nga xamante ne nag mooy waaj yi ci des muy xaatu lool mooy am ñendu waaw waaw ne ko koroof <laughs> waaw loolu al imaam al baaji abul walid daal di wax def différence boobu euh, bi nga xam ne moom lay shara muwatta imaamu malik noone rahimahullah léegi kon al imaamul buxaari moom nan la solo xadiis yi du Aysa muy kitaabu salaa baabu haqqil buzaaqi bil yadi fil masjidi mu ne haddathana Abdullah ibn Yusuf mu ne nettali suñu sëriñ Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kalaa'i rahimahullahu ta'ala génn àddina deux cent dix-huit qaala axbaranaa Maalik mu ne ki ñu xabaar mooy Maalik bi Maalik ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari al-Madani imaamu daaril hijra borom ngir mi génn àddina la quatre-vingts cent soixante-dix-neuf la génn àddina génn àddina am ñu ne quatre-vingt-trois am ñu ne quatre-vingt-quatorze wallahu ta'ala a'lam an Hisham ibn Urwa mu jële Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid al-Asadi wa Abul Munzir min Abu Abdillah ibn Abu Bakr al-Asadi al-Madani al-Qurashi génn àddina soixante et un génn àddina cent quarante-quatre moom an abiihi mu jële ko ci ba Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad Abu Abdillah rahimahullah génn àdduna 94 an Aisha mu jëlee ci tantam ndax ñoom Urwa euh, yaayam moo doon sayyidatu Asma bint Abi Bakr mu jëlee ci euh, petite sœur yaayam Aisha ummul mu'minin Aisha bint Abi Bakr radiyallahu anhuma at-Taymiyya al-Qurashiyya al-Madaniyya al-Makkiyya ummul mu'minin anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ra'a fi jidar al-qiblati mukhata aw busaqa aw nukhama fa hakka voilà voilà loolu nag day mel ni si gisàkka la ci raawi bi mooy ban la ci ah mooy est-ce que tiflit la gis wala ab xaaxtandeku wala am ñendu waaw nan la ci gis hmm? <laughs> loolu mooy li nga xam ne mooy eh, si gisàkka lay niru moo aw aw aw yi kon nii la ko indi kon antal imaamu Abul Husayn Muslim mu ngi ko ni kitaabul masjidi kita non kitaabul masaajidi wa mawaadi'i salaa baabu nahyi anil busuuqi fil masjidi fi salaa wa ghayrihaa mooy même giñ jëwoon hadiis Seydina Anas mu ne wa haddathanaa Qutaybatu ibnu Sa'iid mu indi ki nga xam ne moom la hadiis wala moom la jëlee woon ñoom ñaar kenn ki mu ne net tuuti nettal nañu Qutaybatu ibnu Sa'iid di Qutaybatu ibnu Sa'iid nga Sa'iid ibnu Jamiil ibnu Tariya Abu Rajaa al-Balkhi al-Baghlaani nga ne am na cent quarante-huit génn am na deux cent quarante an Maalik ibn Anas mu jëla ko ci sëriñam Maalik gis nañ ko mooy imaamu daaru hijra gis nañ ko sànq fii maa quri'a alayhi mooy loo xam ne daa am ku doon jàng ci moom muy déglu taalibe di déglu an Hishaam ibn Urwa gis nañ ko sànq gis nañ ko sànq an Aysata mu jëla gén Aysata radiyallahu anil jamii' an anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ra'a busaaqan fii jidaaril qiblati aw muxaat aw nuxaamatan fa hakka voilà ñun nii la ko euh, ñaari imaam yi daal di indee léegi hadis bii bu sayyidatu Aisha bi gis nga nim niroo beg hadis sayna Anas six cent cinquante-deux wa an Anas radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ra'a nuxaamatan fil qibla fa shaqqa dhalika alayhi hatta ruwiya fi wajhihi après fa hakkahu mooy ci suuf waaw fa qaama fa hakkahu bi yadihi mu ngi noonu voilà kon lii la mooy lii mooy presque les mêmes kii la moo tax mu euh, six cent cinquante-deux boobu gisoon nañ masala yi jëmoon ci yii yëpp waaw waaw nañ ci bu baax walillahi alhamdu wal minna euh, euh, mu ngi noonee xoola al imaam al xaafiz ngir yokk njariñ di wax xadiis bi mais masalaam yi gisoon nañ ko foofu la al xaafiz na xajar ci kafaaratu mooy ci li nga xamante ne mooy kitaabu salaa bi muy kii baabu kafaaratil buzaaq fil masjid bi muy saraa xadiis bi euh, mu ne kii mu ne qaala al qaa'il wax ji waxoon nañ ko boobu ba imaamu Nawawi daal di woon euh, <laughs> dàq wax jooju quoi mooy imaam al qaadi yaa bi na innamaa yakunu lam yadfan mu tufli ci jàkka fi muy nekke bàkkaar mooy bu dee waa ji suulu ko wa amma man araad daf na wu falaa ku ko bëgg a suul déedéet imaamu Nawawi daq wax jooj ne loolu huwa xilaafu sarihul xadiis dàq ko <laughs> waaw imaam alxaafis nag ne daa wuteeg li leer ci xadiis bi yeneen saa saa naal buda fil masjidi xatiya loolu kay jeex na que waa ji bëgg koo suulu bëgg koo suul ko la c'est quoi mooy ci ko suul moom mooy euh, euh, euh, ñaawteef ba kafaara na ko far na ko ki ko def suulu ko mooy kafaarawul farul li nga xam ne mooy bàkkaar ba léegi imaam al-Hafiz na Hajar nag di jouer les <laughs> pompiers mu ne qultu pour lëkkale wax yi <laughs> wa haasilu nizaa' annahunaa umuumayni ta'aaradaa mu li indi wax yi imaam al-Qaadi Iyaad wax lee imaam an-Nawawi ash-Shaafi'i wax lee mooy lenn la mooy ah, ndax dafa am ñaari wax yi hadith yi dañoo xaw a jooyal ñoom ñaar ñëpp dañoo jooy jooyu ba pare ñu daal di mel ni lu taxaw kii taxaw wi wi taxaw beneen konamam mu ne waxuma qawlu mu ne ñaari wax yooyu mooy lan wax bi nga xam ne moom la yoneen saa sam ne al buzaaqu fil masjidi xatiya ne li nga xamante ne nii mooy ki nga xamante ne moo tu moo tifli wala xaasta de ko ci jàkka loolu ak bàkkaar la am ñaaw wax wa qawluhu loolu mooy benn bi nga xam ne lu jooyu la hadith bi daa jooyal te ni loolu moom mooy noon porte quel moom moom tifli kese ci jàkk lool xatu yàlla mu ne beneen bi nag mooy mooy wal yabsuq an yas an yasaar yi aw taxta qadami mooy mel ni daa jox ndigal ki bëgg lool mu def ko na na tifli ci li nga xam ne mooy ci càmmoñam wala ci suufu ndëggu tànkam mu ne fan Nawawi yajalul awwal aman wa yaxussu saani bima ida lam yakun fil masjid waaw walqaadi bi xilaafi yajalu saani aman wa yaxussu al-awwal bi man lam yurid bi man lam yurid dafnahu wa qad waafaqa al-qaadi jamaa'a minhum ibnu al-Makki fi at-Tanqiib wal-Qurtubi fi al-Mufhim wa ghayrihimaa waaw mu ne e, e, lii nag comme que ñaari xadiis la yoo xam ne dañoo am <laughs> ci biti ni <laughs> mu ne Imaam an-Nawawi rahimahullah bu njëkk bi la jël moom la al-buzaaq fi al-masjid xatii'a waaye li ci jàkka daal loolu ab bàkkaar la mu ne Imaam An-Nawawi daa jël boobu la jël daal di koy def mooy li mooy li nga xam ne mooy li am bi waaw léegi nag mu daal di tënk bi ne képp ku bëgg a def na ko def sa suufu tànk euh, sa sa càmmoñ wala sa suufu sa suufu ndëggu tànk mu ne boobu la jël daal di ne moo lool nag li lool daa particularisé am bële li général fële li jooyu fële waaye bi ma ida lam yakun fil masjid mooy bu nekkul ci jàkka ji parce que loolu loolu wax fële naan boobu mooy loo xam ne du jàkka ji de moom la ñu wax six cent cinquante deux ne loolu jàppalewu ko imaamu Nawawi lim naan loolu du ci jàkka te pourtant fii ci Riyad bi fii nii ñu toll moom leeral na euh, que ne ci say naanas bi ci suuf li muy wax que ne bu dee jàkka mën na koo def après na ko suul mais waxam jële xam naa moom la tamit imaamul Hafiz Ibn Hajar jël ne looloo tax mu daq noonu waxu imaam al-Qadi alors que imaam al-Qadi Iyad rahimahullah moom moom contraire bi la def moom yajalu saani man moom ki ko bëgg ku bëgg tifli na nga ko def sa càmmoñ sa suuf wala sa suufu ndëggu tànk mu ne lool nag la def ne lool mooy li joyu waaw waaye xussu après mu tënk ko al awal mooy que ne xatiya mooy ki ko bi man lam yurit kon bu nee loolu que ne euh, xatiya la bàkkaar la ku ku tifli tifli ci jàkka lool mooy ki ko bëggula suuf mu ne te imaam al Qaadi Iyaad lii imaam an-Nawawi di dàq ne waxam jooju teguwul mu ne waqad waafaqa dëppoo naag nag al-Qaadi Iyaad nag rahimahullah Ibnul Makki moom la àndal ci at-Tanqiid ci téereem bopp wal Qurtubi ci al-Mufhim wa ghayruhumaa ñu dul ñoom ñaar imaam al na Ibn Hajar nag ne wa yashhadu lahum maa rawaahu Ahmad mu ne nag liy dëgëral li nga xam ne sax mooy seede ñoom seen wax ji est-ce que du moo gën a dëgër bu imaamu <laughs> mooy li nga xam ne moom la imaam Ahmad solo bi isnaadin hasan ci sanad boo xam ne boo hasan la. min hadith Sa'd ibn Abi Waqqas jële ko Seydina hadith Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas xaalu rasulillah ne woon ni jaay ci yonent sallallahu alayhi wasallam marfu'an lu yëkkati ba ci yonent sallallahu alayhi wasallam mu ne qaala mu ne man tanaxama fil masjid falyughayyib nuxaamatahu an tusiba uh, jilda mu'minin aw thawbahu fatu'dhihi voilà mu ne nee na yonent sallallahu alayhi wasallam nee na képp koo xam ne xaastandeko na ci jàkka na ko nëbbu mooy na ko def suul ko uh, voilà moom la naan na ko na ko na ko na ko yóbbu ci ray bu mooy na ko def kenn dootu ko gis te loolu noo koy def mooy suur waaw nu xaamatawu an ndax bañ an tusiba jilda mu'min ab jullit ñëw sa wet fekk fa tuxaaxte ne ko mu ñëw laalal yaramam sëgg teg loxoom mu laal ko par exemple wala yérim te ko tey fatousia bu ko defee nga lor ko te loraate moom lool voilà kon moo tax mu jàpp ne loolu le fait que mu ne man tana xama filma na def nii loolu day mel ni kon lool mu ne wa awdax min li gën a leer lii sax fil maqsuudi maa rawaahu Ahmad ci li ñu jublu mooy li nga xam ne moom la imaam Ahmad solo ba léegi wa Tabarani ak imaam at-Tabarani bi isnaadin hasanin boo xam ne bu baax la min hadiis Abi Umaama jële ko Abu Umaama al-Baahili marfuu'an loo xam ne ken ko radiyallahu anhu ba ci ren saasam qaala mu ne mu ne leen saasam nee yëpp waxoon nañu mu ne man tanaxaa fi lmasjidi fa lam yadfanhu fa sayyi'a wa in dafanahu fa hasana waaw mu ne lii moom mooy li gën leer sax di jàppale waxu alqaadi Iyaad bi nga xam ne imaamu Malik imaam An-Nawawi moom lu moom la teg nee lii moom bu ko gën di dégg quoi <laughs> mu ne ndax fii kat yeneen saa sam nee na képp koo xam ne xaas ta na ci jàkka na ko suulan ah. waaw bu nee suul na dane ku xaas ta ci jàkka boo ko suulu ko kooku def na bàkkaar bu ndaw loolu bàkkaar waxoon nañ na am ne ban ban bàkkaar bu ndaw ko wax mu ndaw waaye waaw ah, waaw yow ah, xadiisu ne mu nekk sa diggante xar kanam loolu moom sa diggante ñaari bëti loolu moom lool loolu moom manula nekk lu ndaw <laughs> fa sayya wa in dafanahu waaye bu dee waa ji daa xaax ne moo suul ko fa xasana lool nag ak yiw lay doon mu ne kon lii mooy gën a jàppale nag li gën a leer di jàppale waxu ñoom imam al-Qadi Iyad mu ne falam yajalu sayya illa bi qaydi adami dafn ndax yoneen saa sam defu ne ñaawteef la wala bàkkaar lu tënki ko bu dee ne waaji suulu ko bu ko suulee lu baax la voilà mu ne wa nahwu lu mel ni hadith abi dhar hadith zayna abu dhar muslim mun ca imaamu muslim rahimahullah marfu'a loo xam ne yëkkati na ko mooy nee na yoneen saa moo ko wax mu qaala wa wajadtu fi masaawi amali ummati an-nuxaa takunu fil masjidi la tudfan mu ne yeneen saa salaam nee na rek da doon am loo xam ne buñ koy gaaral jëfu xeetam mu ne gis naa ci ñaawu sama xeet yi ñuy def yoo xam ne mooy ak xaastandeku goo xam ne da nekk ci jàkka ji kenn suulu ko mu ne qaala wax na al-Qurtubi al imaam al-Qurtubi falam yasbut laha hukmu sayyi'a mu ne fii saxalu yeneen saa salaam neewul loolu sayyi'a li mujarrad iqaa'ihi fil masjid bal bihi wa bi tarkiha ghayra madfuna mu ne saxalul ne loolu sayyi'a la te noonu rek mu ngi ci yàq ji mooy bu dee ne nit ki da ko see bàyyi te suulu ko voilà imaam al-Hafiz mu ne intaha waaw mu ne war a waa Sa'id ibn Mansur an Abi Ubayda ibn al-Jarrah mu ne al-imaam Sa'id ibn Mansur solo na jële ci Sayyidina Abu Ubayda ibn al-Jarrah ahadul mubashirina bil jannati radiyallahu anil jami annahu tanaxxama fil masjidi laylatan fa nasiya an yadfanaha hatta raja'a ila manzil fa akhadha uh, shu'latan min naarin thumma jaa'a fa talabaha hatta dafanaha thumma qaala alhamdulillahi alladhi lam yaktub alayya khati'atan layla <laughs> Allahu akbar Allahu akbar mu ne Seydina Abu Ubayda Amr ibn al-Jarrah xam nga moom mu ngi génn àddina jamono Seydina Omar ci peste ba fële ci bilaadu Sham ah radiyallahu anhu mu ne dafa mas a ko ci jàkka ji dafa mas a tufli ci jàkka ji après nag fàtte koo suul waaye mu dellu mu dem këram guddi la woon guddi waaw guddi la woon nee na mu dem këram rek kanam dem ci rek mu jël ñu naan sondeel wala benn flambeau loo xam ne daal moom la taal son la mooy gaaru tàmb sondeel wala yooyu ñuy taal ngir miitlu waaw ci safara daal di koy jël flambeau def ci kii tànk ñëw ba ci jàkka ji di seet ana fan laa suñ ci fan laa xastandeku woon fan laa tufli woon ba ko daal di koy suul bi ko suulee mu ne alhamdulillah mboolem cant yi delloo nañ ko yàlla alladi mi nga xam ne lam yaktub alayya bindul tay man abu ubayda bindalu ma xati'atal layla sama ña lii nii ma ko bàkkaar le fait que suulu ma ko waaw kay mu ne fa dalla ala anna al xati'a imam al hafiz nag ibn hajar ne lii day wara ne kon bala moo nekk bàkkaar taxtassu day jagoo bi man tarakaha laa bi man dafanaha mooy ki nga xam ne dafa xaastare ko bàyyi ko noonu mais ki ko suul loolu lu bàkkaar ci moom mu ne kon lii c'est juste pour wax imam na xajar daa jéng ci waxulee te tamit xadiis yi dëgërël dëgëral quoi mooy imaamu Nawawi lim lim lim lim lim lim lim teg ne jàpp ne loolu waxu alqaadi Iyaad boobu waxoon na ko wax bi gën a nii ko sax ko imam na xajar waxe voilà <laughs> ne imaam al-Qaadi Iyaad moo wax na wax joo xam ne ba pare wu ne euh, baatil la quoi <laughs> loolu neen la moom loolu la ko waxoon ba pare ne dama koo wax nag ngir ñu bañ cee waroo mais euh, à vrai dire <laughs> Abdullah ndeke sax waxam jooju mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgg comme quoi léegi moom la xam nga gisoon nañ ko ci masala yi fan yële que ne léeg benn borom xam-xam na jàpp ne diw mi daa def erreur comme mooy hadis Ibn bi. dañ naan ku ku xam ku xam na wax li nga xam waaye ku xamul ne allahu alam wa waa ji doon wax naan duxaan bi eh, day ñëw eh, kii avant eh, yawmal qiyaama ak yooyu ma ne loolu par exemple bu dee wax jooju daa jàpp ne wax jooju peut-être mu ne aaya bi waxul loolu aayatu duxaan bi muy ñëw waa Màkka la woon ñoo xiifoon bojkoor ba leen borom bi tegoon maral geeg xiif bi ba ku xool mel ni duxaan bee gis ma ne loolu mën nañ ko jàpp mais. kene xaan du amaat loolu du am yow qiyaam buy jege loolu mooy euh, wér na ci Seydina Ali ibn Abi Talib Seydina Hudayfa ibn euh, kële al-Ghifari yi ak ñeneen ak ñeneen loo xam ne yeneen saa moo ko wax waaw léegi mooy bu boobaa man na jàpp ne kii daal juum alors que waa ji à vrai dire même bu dee taabi'i la juumul ndax li mu wax loolu waxu yonent sallallahu alayhi wasallam la woon peut-être nañ ne aaya bi moom la doon wax peut-être loolu mën nañ kee d'accord mais que du amaat loolu la mooy fii imaam al-Hafiz an-Nawawi moom jàppoon na ne imaam al-Qadi Iyaad dafa juum ba jàpp ne waxam jooj baatil la neen la ba ba boo seetloo boo bañ koy wax maa ngi naan boo waroon na ko mën a waxe neneen bon waaye ndekete moom loolu sax euh, li mu ne baatil la loolu dëgg-dëgg sax loolu mooy dëgg comme nii ko imaam al-Hafiz na xajaat daal di ash-Shafi'i leerale nga xam ne dëgg moom mooy loolu amul suñu sëriñ la suñu Shafi'i yi léegi voilà moom la ñuy topp loolu fii par parloo yooyu nekk lu ñi nga xam ne xamuñu xam wala boroom xam-xam yi nga xam ne dañoo am problème xol voilà mais dañoo am fu mais lii dëgg leen tax a jóg moom imaam al-Hafiz Hajar ñëw ne non loolu mu dàq nag imaam al-Qadi Iyaad ñoom imaam al-Qurtubi Ibn al-Makki ànd ak moom loolu sax loolu la hadith yi jàppale voilà kon nag mu ngi noonu wallahu ta'ala a'lam imaam al-Hafiz Hajar mu ne wa illatu nahyi turshadu tarshudu ilayhi wa hiya ta'addi al-mu'minu biha mu ne li tax tax tax bi tax ñu yoneen saa saam tere lii mooy le fait que jullit bi da ciy da ciy loroo mu ne maa yadullu ala anna umuma maxsuusu jawaazu zaalika fi saw mu ne lii wane ne ba léegi mu ngi <laughs> dëgëral waxu ñu al-imaam al-qaadi Iyaad bi rahimahullah këne mooy li nga xam ne moo joyu ci xadiis bële waaw an-nuxaamatu fil masjidi xatiya xaastane ku tifli crachat ci jàkk loolu bàkkaar la mu ne lii wane ne lool lool li ko dañ koo tënk du loolu kese du du lool rek mooy bàkkaar la noonu ah mooy li fait que possibilité nit ki def ko ci yéreem comme ni ko ne saasaam wane woon ci hadis sayna anas ba la ñu gisoon fële mu ne walaw kaana fil masjidi bila xilaaf même bu dee ci jàkka jool boo xam ne kenn wute wuti waaw mu ne wa inda abi daawud min hadis abdillah ibn shikhir mu ne mu ngi ci boo demee ci sunan abi daawud rahimahullah jële ci hadis sayna Euh, muy Abdallah ibn Shikhir annahu salla ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam euh, mu ne moom daa jullee yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa basaqa tahta qadamihi al-yusra thumma dalakahu bi na'lihi waaw mu ne dafa jullee moom après mu daal di tufli ci suufu euh, tànkam bi nga xam ne mooy bu càmmoñ bi après daal di koy riiti ak loxo mooy loolu mooy ngir suuf si suul ko voilà mu ne isnaaduhu sanadam hasan sahihun bu wér la mu ne wa asluhu te cosaanam fii muslim muy sax imam muslim mu ne wa zahiru anna dhalika kaana fi l masjidi fa yu fa yu'ayyidu ma taqaddam te lool li kii mooy julli naa yoneen saa sam yoneen saa sam def lool lool ci jàkka ji la woon waaw te lool day dëgëral li nga xamante ne mooy li jiitu waaw waaw mu ne wa tawassata ba'duhum fa hamala al jawaz ala ma idha kaana lahu 'udhrun ka an lam yatamakkan min al khuruj min al masjid wal mana ala ma ida lam yakun lahu 'udhr wa huwa tafsilun hasan mu ne am na ñoo xam ne nag dañoo ñëw diggu dóomu digg ne diggu doomu entre ñaari wax yi yëpp ñuy daal ne possibilité bi yoneen saa sala wax ne ku bu def lii nga def nii nga defe ko nii daal di koy suul wane nan lañ koy defe ci hadis sayna Anas bale six mu ne lool mooy ki nga xamante ne euh, moom amul manula génn daa am ngànt ba manula génn jàkk bi tere bi nag nga xam ne moom la tere ne bu ko fi kenn ku ko def loolu bu leen ko def wala yam suqan nag yooyoog yooyu mooy ki nga xamante ne nii moom amul benn ngànt ngir génn mu ne loolu de tafsilun ab teqantal la xasanun bu baax wallahu alam borom mooy gën mooy gën a xam waaw mu ne wayan baxi waaye jaadu na yell na an yufsala aidan ñu daal di def beneen teqantal bayna man bada'a bi mu'alajati dafni qabla al fi'li kaman xafara awalan thumma basaqa wa awra wa bayna man basaqa awalan bi niyyati an yadfana masalan masalan fa yujzi fa yajri fiihi al-xilaaf bi xilaafi alladii qablahu li'annahu idaa kaana al-mukaffiru isman idaa kaana al-mukaffiru idaa kaana al-mukaffiru isma eh, ah, ah, ibraazihaa huwa dafnuhaa fa kayfa ya'samu man dafanahu ibtidaa'an waaw mu ne mën nañoo def beneen tàqantal yàlla nañu def beneen tàqantal mooy diggante ki nga xam ne moom dafa commencé ah sulli ba pare. fi muy def karaasaam bi ak tànkam waa day sëgg bu dee day julli bu julliwul mooy da koy def noonu mooy day toog fi mu toog mu mu gas bu xëcc loxoom daal di kii mu ne ki nga xam ne daa daa gas ngir fi muy tifli laata muy tifli waaw ah ak ki nga xamante ni moom daa tifli ba pare waaye am na yéene suul ko mu ne bu boobaa day daw ci fii wute bi nga xam ne moo amoon li jiitu woon diggante imaamu Nawawi ak imaam al ak imam kii al al Qaadi Iyaad ak imam an-Nawawi rahmatullah alayhima mu ne ndax loolu bu dee ne lii nga xam ne mooy far ah ila kaana mu mukaffiru isma ibraziha mooy li nga xam ne moom la ñuy far mooy mooy mooy ila kaana mukaffiru isma ibraziha huwa dafnaha mooy li far bakkaaru feeñal xaastandeku mooy suul ko fa kayfa ya'samu man dafanaha ibtidaan ki nga xam ne moom ca tàmbale bala gasoon avant kooku nan lay bakkaar mu ne wa qaala an-Nawawi mu ne imaam an-Nawawi nee na qawluhu kafaaratu dafna qaala al-jumhuur yadfanuhaa fi turaabil masjidi aw ramlihi aw hasaa aw hasbaa'ihi mu ne waa jumhuur nee nañ mooy jàkka joo xam ne suuf la bien sûr waaw da koy suul ci suuf si suufu jàkka ji wala xeer yeeg wala yi nga xam ne ñoo nekk foofu waaw mu ne wa hakar Ruyaani moom lañ gisoon Abul Mahaasini rahimahullah la liñ ci jublu mooy ixraajuhaa min a masjid aslan ci mooy nga génn ko ci jàkka ji mu ne qultu imam al-hafiz ibn hajar mu ne alladi qaala ruwaani raji ala ma yaqulu an-nawawi min al-man mutlaqa wa qad arafa wa qad urifa ma fi mu ne lii al imam ar-ruwaani wax nag day tegu ci wax wax ba nga xam ne moom moo jiitoon imaamu an-nawawi mais ci waxu comme boobu imaamu an-nawawi doon dëgëral que ne moom jàkka moom doo fiis doo fiis li mais loolu wax naa la imaamu an-nawawi dëgg la lu mu wax la mais gis nga fii nii ñu nekk nii ci riyaad bi moom tempéré na wax ji yëpp te wax na ne mooy suul bu boobaa suul ci jàkka man naa nekk wal muraad mooy hadith na anas bi an anas radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaala al busaaku bil masjid xatiya wa kafaaratu adafna mu ne wal muraad bi idha kaana al masjidu turaban aw nawla aw nahwa fa yuwaarihi tahta turaabihi waaw léegi kon loolu xaw na tempéré wax jam ne woon loolu moom kenn du ko def ci jàkka moom mukk ci yére kese la mën a nekk wala bu dee tey ñu yor mouchoir ak yooyu ak yooyu mën nañ ko ci def hmm? kon Euh, mu ne nag tanbi imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne mu ne mu ne kon waxu ar-Ruyaani boobu day tegu ci comme waxu imaamu Nawawi tere gi ñu tere ci luñ joxel te loolu gis nga problème bi ci nekk diggante bi muy leeral diggante moom wax bi al imaam al-Qaadi Iyaad waxoon rahimahullah mu ne tanbi qawluhu fil masjid zarfun lil fi'li falaa yushtaratu kawnu al-faa'ili fiihi hattaa law basaqa man huwa xaarija al-masjid fiihi tanaawulun nahyi <laughs> wallaahu a'lam <laughs> mu ne ma attention fii nag bu nee la jà tifli ci jàkka ji hmm? ah albusaqu di masjidi xatiya mu ne la taxawal nota bene gis nga nag lii nag yonent saa salaam wax nii nag attention ah mooy loolu darf la bërëb la waaw obligé wul que yow il faut kii tifli nekk ci biir jàkka ji bu dee ne waaje ca biir jàkka jal nekk loolu moom yabaate la tudd moom romb ci peut jàkka ji daal di tifli ci biir <laughs> mu dem même ki nekk ci benn bi bu dee daa nekk dara daal di ci biir jàkka ji kooku tere bi da koy yenu kooku kay waxuñu la kooku moom beneen problème la am parce que mooy kii jàkka ji la def poubelle ko quoi waaw parce que quand jàkka ji moo gën a tedd mbedd mi waaw bañ laajee yeneen saa salaam ayul biqa'i ana yam ci suuf yi moo pàkk yi moo gën a tedd dafa yàlla mu ne jàkka yi waaw yow gi ñëw vraiment loolu blasphème la quoi. te xam nga nit lu mos kii de mooy même doone waa ji doo mooy loolu vraiment mooy lii salte laa ko jàppe quoi non loolu moom nan ngay nekk ci mbedd di dox ñëw ba ci jàkka ji jege jàkka ji yow waa ji bàyyi fi nga nekk ci suuf foofu te nga ñëw euh, euh, kii buntu jàkka ji ubbeeku wala fenêtre bi euh, nga ñëw sëgg xaw toog dem sa yoon non kooku moom kooku moom daal kooku moom moom moom moom beneen affaire la nekk moom. <laughs> wal iyaazu billah léegi kon suñu xadis yaago kanta yeneen i masala yi ci jëmoon yu bu gën a kii da ngay dellu xadis six cent cinquante insha allahu taala